alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci tafsiiru suuratu tawba yenn ay aayaat min suurati tawba ibtidaa'an <clears throat> min al aaya muy aaya 38 lañ tàmbale doon wax nga xam ne fala suñu boroom subhaanahu wa tàmbalee di nettali li nga xam ne mooy xew-xewu Tabuk ak la nga xamante ne ñoo noonu la fa naafiq yi daldi def keroog ak li ñu wane ci li nga xam ne mooy ak mbonteeg seeni jikku keroog bi nga xam ne ci lañ leen jóg leen xare ji mooy yiñ fa def yépp loolu la suñu boroom subhaanahu wa taala di nettali xare boobu di xawi suduraay munaafiquuna alkibaar ñun nag insha an ci jotaay bii weesu walillahi alhamdu wal ñu ngi woon ba fi nga xam ne mooy aaya bi nga xamante ne moom lay wax muy aaya 78 bi nga xam ne fi la naan alam yaalamu anna allaha yaalamu sirrahum ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim xam ne moom la wax ne alam yaalamu anna allaha yaalamu sirrahum wa najwaahum wa anna allaha allaamul ghuyuub foofu lañu yemoon suñu boroom ne alam yaalamu fekk mu ngi doon wax naafiq yi ci ñoom ci seen bopp ne wa minhum man aahada allah layn aataana min fadlihi lanasaddaqan walanakuunanna min alsaalihin falamma aataahum min fadlihi baxiluu bihi wa tawallaw wa hum muridun fa aaqabahum nifaaqan fi quluubihim ilaa yawmi yalqawnahu bimaa axlafu allaha maa wacaduuh wa bimaa kaanuu yakdibuun alam ya'lamu anna allaha ya'lamu sirrahum wa najwaahum wa anna allaha 'allaamul ghuyuub ñun foofu lañu mooy suñu boroom subhaanahu mu ngi doon tudd li nga xamante ne mooy mu ne wa minhum mu ngi doon wax ci naafiq yi mu ne wa minhum a am na ci naafiq ñoom ñoo xamante ne nii lan lañuy def mu ne man koo xam ne aahada allaha la in aataana min fadlihi moom da dafa dig boroom ne dafa digoon boroomam subhaanahu wa ta'ala ne woon la inaataanaa bu ñu joxee de min fadlihi ci li nga xamante ne mooy ngëneelam mooy ci xar alal jeeg bu ay wërsëgam wallaahi lana saddaqan na kon de kon des nañu saraxe dina joxe zakaata ki nga xam ne moo jëm action de bienfaisance ki nga xamante ne suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daf ciy xertal nit ñi ginnaaw zakaat bi nga xam ne mooy farata bi wala nakuunanna te waat nañ ne dinañu bokk min as-saalihiina ci ñu baax ñi suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu ne falammaa aataahum min fadlihi baxilu bihi mu ne bi nga xamante ne nii ci la leen jox nag ci ci li nga xamante ne mooy wërsëgam gu yaatu googale bi bihi ci ngëneelam googu bi bihi ñu nay ci watawallaw ñu wone ginnaaw ca la nga xam ne moom lañ digge woon defuñu ci dara wahum te ñoom munaafiquuna yoo yële ci ñoom mu'riduuna ñu ngay dummóoyu suñu boroom ne ba ñu defee lool nag fa aqabahum nifaaqan fi quluubihim ilaa yawmi yalqawnahu bimaa axlafu allaha maa wa'aduhu wa bimaa kaanu yakdibuun ba ñu ko defee suñu boroom daal di leen soppil seen gannaaw defal leen seen xol yi ak nifaaq du feebaru nifaaq daal di leen dugg ba bi nga xam ne tàqalu woon du tàqaloo ak ñoom nag du tàqale ko ak ñoom ba ni nga xam ne lañuy dajeek seen boroom subhaanahu wa taala yawmal qiyaama mu ne loolu lat moo tax nga def ko boroom bi subhaanahu wa taala mu ne bimaa axlafu llaha maa wa'aduhu ci kaw si sababu li nga xam ne moom la ñu wute daal di trom daal di def lu wuteeg la ñu digga woon suñu boroom subhaanahu wa taala wa bima kaanu yakdhibuun ak ci sababu li nga xamante ne moom lañ doon nar alam ya'lamu suñu borom ne xanaa ñi xamuñu ne anna allaha ken buur yàlla ya'lamu sirrahum xam na li nga xam ne mooy seen secret yi nga xamante ne bëgguñu koo wax kenn te duñu ko wax kenn wa najwaahum waaye xam na yi ñuy déeyante ñoom munaafiquuna yi seen biir moo xam yi ñuy déeyante ci bu ñu dajee ak yi nga xam ne par téléphone par whatsapp bu dee tay ak yépp mooy xanaa xamoo ne yooyu yépp moom suñu boroom subhaanahu wa ta'aala daal dina koy yëg moom te xam na ko <coughs> wa anna allaha te buur yàlla subhaanahu wa allaamul ghuyub mooy aji xamaakoon yi nga xamante ne ñooy li nëbbu kon nag loolu dañu gisoon li foofu lañ yemoon ci jotaay bi weesu waxoon nañ la nettali bu siiw boobu ñu naan Saalaba ibn Haatib moom moo ko def waxoon nañ la li nga xam ne moom la ci al imaam ibn Hazm rahmatullahi alayhi waxoon ne loolu moom de toute façon waxoon nettali boobu baatil la ginnaaw bi nga xamante ne nii li nga xam ne mooy ñi ko soloo ay du'afa lañu mu ne loolu ndax Saalaba boobu moom ñoom <coughs> mooy mooy boroom xam-xam yi dañ ne moom ki nga xam mooy boroom xam-xamu dañ ne dañ ne moom kaana badri nan naka lay nekk koo xamante ne te waxoon nañ la lim waxoon ci xaqu sayyidina Xaatib ibn Abi Baltaata waxaale ci li nga xam ne mooy xaqu ñi nga xam ne ñoo fekk woon ghazwatu Badr kon naka lañ la Sa'labatu ibn Xaatib ñu ne moom moom la loolu daloon ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam bañoon ko nangul zakaatam yi loolu amul <coughs> moo tax al imaamul xaafid ibn xajar ci al isaaba bi nga xam ne ci lay def tarjama ndax dafa def tarjama Sa'labat euh, euh, euh, ibn Haatib mu ne moom Badri qad zakarahu al imaam ibn Isxaaq ak ñooñu wax ne ñoom ñépp nee nañ Badri la ba pare mu ne Kantaa nag mu ne mu indi beneen Sa'labat ibn Abi Haatib mu ne loolu daal di koy def parenthèse ne am na ñu ne mooy ku njëkk ki la nee nañ ne mooy ku njëkk ki rek ba nettali nettali boobu min Mu'aan ne ci mu ngi jaar ci Mu'aan comme ni nga xamante ne noonu la ñu gisoon nettali boobale <coughs> waaye waxoon nañ la nettali boobu problème bi nga xam ne moo ci amoon comme ni nga xamante ni nii noonu la ko al imaam Ibn Hazm al-Zaahiri rahmatullahi alayhi daal di woon koy daan di koy leerale mu jaar ci xadiisu Mu'aan ibn Rifaa'a an Ali ibn Yaziid an abi abdirahman alqaasim ibn abdirahman mawla abdirahman ibn yazid ibn muawiya an abi umaamata albaahili radiyallahu taala anhu imaam alxaafid ibn xajar ci al isaaba mu ne man de xabaar bii jaaxal na ma de toute façon moom xabaar bii de bu dee wér na te sax lii gëw ma ne wér na mooy dangay gis naa al imaam al xaafiz moom deful deful kii bi deful mooy mooy mooy tahqiqul affaire bi waaye moom ci boppam dane moom mbir mii moom gëw ma ne wér na quoi nettali bii man daal man al imaam al xaafiz ibn xajar gëw ma ne in sax wa lii bu dee wér na te man sax dama gëmul ne wér na léegi mu ne bu dee bu dee ne am na it mooy ne dadul kee du du manu nekk ki nga xam ne mooy Sa'laba ibn Haatib te boo fàttale ko am na loo xam ne dañ ko fàtte woon souligner mooy al imaam moo de toute façon mooy nettali boobu nettali baatil la mooy de toute façon daa wérul parce que imaam al xaafis al xaafis li daa mu wax lool mooy ne moom ay mooy mooy xoolaatul mbir mi bu baax moo tax mu ne man fooguma ne lii wér na de in sax bu dee wér na te sax damaa gëmul ne lii wér na lii fooguma ne wér naa nettali bii nii te bu ko doonee it dadul Saalaba mi ñu xam ne du Saalaba ibn Haatib al-Badri radiyallahu ta'ala anhu amaana kon keneen lay doon mooy ne bu boobaa nag dañ naan am na ñeneen ñoo xam ne def nañ taxqiq bi taxqiq bi daal nañ xóotal mbir mi seet càllale yi seet li nga xam ne mooy mbir mi te kooku ki ko def mooy al imaam ibn Hazm az-Zahiri rahmatullahi alayhi fi al-Muhalla daal di dajj li nga xam ne mooy mbir mi comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisa woon te boo li nga xam ne moom lañ fàtte woon préciser mooy Sa'labatu ibn Haatib min Bani Umayya ibn Zayd boo fàttale ko ki nga xamante ne nii mooy al imaam ibn Isxaaq keroog bi nga xamante ne nii ci lay tudd ne ñi ngi tudd ñi nga xam ne ñoo tabaxoon keroog bi nga xamante ne nii moom al imaam al al imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi te gisoon nañ ko ci nettali ghazwatu Tabuk bi nga xamante ne nii ci lay tudd mbiru masjidu dirar ak ñi nga xamante ni ñoo ko tabax muy la mosquée de la discorde et de la divergence muy bi nga xam ne moom la al munaafiquun al kibaar daal di woon te doolu tabaxoon ko te dinañu ko gis inshaa allahu taala ci biir aaye bu ñu ci àggee dinañu gën a dugaat ci loolu dinañ ci ñëwaat inshaa allahu taala bu ñu fàttale ko al imaam alhamdulillah al imaam ibn imaamu ahli siyari wal maghazi tuddoon na ne bokk na ñi nga xamante ne ñoo tabaxoon masjidu diraar boole woon na ci ne Saalab moom nag waxuloon Saalaba ibn Haatib dane woon wa Saalabu ibn Haatib min ami min bani Umayya ibn Zayd keroog bi nga xam ne moom ci lay nax mu naan wa kaana alladhiina banawhu ithnay ashara rajulan mu ne ñi nga xam ne ñoo tabaxoon li nga xam ne mooy masjidu dirar jàkka jooju nga xam ne jàkkaay réer la ak jàkkaay féewale nit ñee ko taxoon a jóg ak jàkka ak jàkka ak jàkka joo xam ne dañ koo tabaxoon ngir féewale diggante jullit ñi waaye dugal ak ak ñàkk ànd seen biir mu ne bokk na ñi ko tabaxoon ñoom de douze personnes la woon dakeroog ba mu koy lim moom al imaam ibn Isaaq nee woon na wa Sa'lab ibn Haatib min bani Umayya ibn Zayd ne ba di doom Sa'lab bu Thalabu ibn Hatib di doo bom min Bani Umayya ibn Zayd bokk ci waa Banu Umayya ibn Zayd <coughs> waaye dañu naan xam nga ne kooku bokkul ki kii te sax waxu imaam ibn Ishaq boobale boo fàttale koo bañ koy tudd nee woon nañ hada qad dakarahu al imaam biduni sanadin wa huwa la i'tibaara bihi mooy waxoon naa la boobu ne la imaam ibn Ishaq boo gisee waxam ji amul benn càll la dafa toog rek ne mooy mooy ñiiw ak ñiiw a ko tabaxoon ci loo xamante ne amul woon benn càllale moo taxoon waxoon nañ la wax jooju moom dëgërul mooy en tout li leer mooy am na ñoo xamante ne ñoo ko tabax ci naafiq yi kantaan ak lim tur yii mu joxe mooy ne mën naa nekk ñi mu lim ñenn ñi man mën nekk ñoom la mën naa bañ a nekk ñoom te loolu nag ñu cee sukkandikoo naan diw mii ci la woon di ci dogu parce que càllale yi wérul ñun mënuñoo wéral lu dul loo xamante ne nii càllaleem dafa wér te ñu noone à ñun ñii ñépp képp koo xamante ne fekk yaa ngi déglu yaa ngi yaa ngi suivre jataayu siira yi walillahi alhamdu wal suñu boroom subhaanahu wa ta'ala defal nañu ci tawfiq walillahi alhamdu wal minna wa kullu hadha min fadlillahi wa minnatihi wa karamihi alayna loolu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala xéewalam la ak ngërëm ak li nga xam ne ngëneelam la ak teraangaam gum ñu defal ñun ñëpp mooy ne mbir mi mbir mi boo seetloo ba ñu fi tàmbalee ba léegi li ñuy wax day am fu mu tegulu dëgër lépp loo xam ne wax nañ ko fi te amul càllale wala càllale yi dëgërul ñu ko souligner ba ne lii nii càllaleen dëgërul ba bu ko defee ñu xam ne lii dëgërul bu ñu ko def argent comptant dinañu ko nettali nag ne lii de waa ahlu siyar koy wax waaye plus jamais au plus grand jamais ñu def ko la demoon mukk mooy bala ngaa gën naan nii la demewoon foog mbir yi sax lu saxul nag nan nga ciy mën a jàppe naan lii nii moo woon nii moo tax saa bu ñu ci àggee boo seetloo dañ naan qaala bu ñu saq rahmatullahi alayhi wax wax wax bu ñu paree sax nara jàll nga ne ma ah mais doon naa la poser loo benn daan naa la taxaw sa place yéen seen place poser benn question ne ah yow bala ngaa jàll doo doo ñu baal defal ñu taxriij bi est ce que da ngay nettali rek dem ma ne leen jazaakumullahu xayran yal na leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala fa yiw mooy wax nga dëgg lii nag imaam ibn Isxaaq qad zakarahu bi ghayri sanad wa <coughs> lii nii daf koo tudd sans sanad te xam ngeen ne mos lu ñàkk sanad moom min qibali da'if dafa bokk ci yi nga xamante ne nii yooyu dëgërul kon mu ngi noonu mooy affaire bi tusa ci dëgërul te loolu sax baatil la kama qaala imaamuna al imaam ibn Hazm rahmatullahi alayhi bokk min a'immati diin wa a'immati al fiqh wa bokk ci waa boroom xam-xamu fiqh yu mag yi moom al imaam ibn Hazm az-Zaahiri rahmatullahi alayhi comme ni mu ko leeralee ci téereem bu am solo boobu di al Muhalla kon inshaa Allahu ta'ala bu ñu ñëwaatee fi nga xamante ne nii moom la ñu yemoon te ñu tudd ko sànk te war a war a tàmbalee foofu mooy kon suñu boroom subhaanahu wa taala <clears throat> muy wax li nga xamante ne mooy munaafiquuna alkibaar muy naafiq yu mag yi nga xam ne seenu mbonte daal dinay fés keroog li nga xamante ne nii def nañ ko bi suñu boroom bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di soññu jullit ñu joxe ñu ñu daal di participer waaye participer lan ci effort de bi mooy ne ndax waxoon nañ la kat Tabuk dafa jël dafa damba woon ak jamono joo xam ne jamono ju tar la woon comme ni nga xamante ni nii noonu la xool imaam ibn Isaaq <coughs> ibn Yasaar rahmatullahi alayhi wa ala abihi daal di woon wax moom al imaam ibn Isaaq daal dina ko woon leeral nekkat ah mbir mi mooy Tabuk nag dafa daje woon ak jamono joo xam ne neexul woon de <coughs> mu ne jamono jooju mel ni dañ ne ko jan jamono la woon mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat ba muy digle bi tahayyu li ghazwi Rum bi muy digle ñu daal di waajal ngir xarek Romain yi mu ne wa dhalika fi zamaani fi zamaani min usrati nnaas wa shiddatin min alxarri wa jabin min albilaadi wa xiina taabat thimaar wannaasu yuhibbuuna almuqaama fi almuqaama fi thimaarihim wa dilaalihim wa yakrahuuna alshuxuusa ala alxaali min alzamaani alladi hamma alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat keroog Tabuuk jamono ji nga xamante ne nii ci la dogoo ci ñoom munaa moom ñoom jullit ñi ne leen ngir ñu daal di waajal xare ñi nga xam ne ñooy romains yi di l'empire byzantin di al bizan al al imraturiyatil byzantiniya c'est pas al imraturiyatil byzantiya daa mel ni jotaay ba am na jotaay bi ma waxoon loolu dooleel al imraturiyatul byzantiniya loolu la mooy l'empire byzantin mooy romain byzantin loolu noonu mu ne jamono jooju mu leen di digal nu génn ngir xare yeeg ñoom dafa ne woon jamono joo xamante ne nii jamono ju metti la woon ci nit ñi mooy liñ naan jamono neexul woon wa shiddatin min har tàngoor wi mu nekkoon canicule bu méttee amoon jamono yooyu mu ne wajat bi min al bilad way suuf si daal di waw mooy mbir mi wallahi mooy suuf si wowoon na de waaw wa hiina taabati thimaar waaye nag dafa tombe woon ak bi nga xamante ne nii mooy ne tàndarma yi ñoroon nañu de mu ne wan naasu te nit ñi yuhibbuuna almuqaam ñoom li ñu soppoon mooy des min fii thimaarihim ci fi nga xamante ne nii <coughs> mooy ñu daal di fi nga xamante ne ni mooy seen tooli tàndarma yi wa dhilaalihim ak kerya wa yakrahuuna waaye seen bakkan yi nag bëggul woon ashuxuusa di génni ala alxaali min azzamaan ci jamono jooju ci état boobu nga xam ne moom mooy jamono ji alladi hamma alayhi ci la yonent bi alayhi hum alayhi fi zamani alladi hum alayhi ci jamono ji newoon ci tartar yu mel nii kon loolu mooy li nga xamante ne moo doon décor bi ci wàllu climat li nga xamante ne mooy le décor climatique c'était ça jamonoy tàngoor la woon ak tartar ak mettit looloo taxoon gaa yu bari daal di wuñ sawar dara waaye di génn fii di jóge madinatul munaw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam di dem fan di dem di xare yeen ñi nga xamante ni romains ay environ sept cent voire six jàpp sept cent kilomètres di dem ba foofu ngir xarejeeg gaa yoo xamante ne nii c'est pas sûr loolu yëpp nekk ab armée boo xam ne armée professionnelle la ak jamonoy tàngoor weeg tartar beeg mi loolu nag la suñu boroom nag subhaanahu wa taala keroog dafa def yeneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam di digal jullit ñi di leen mobiliser ngir ñu mobiliser ci xare bii ñu jëm muy effort de guerre bi ndax kan mbir mi bu waxee ne nit ñi génn leen waaye nit ñoo di génn gis nañ ne ñenn ñi amuñu ñu war sax ba amuñ lu ñu war ñëw ci alayhi salaatu wassalaam di ko laaj ngir mu jox leen lu mu war mu ne leen aw ma lu ma leen warloo aw ma lu ma leen jox ngir ngeen war ko aw ma ay daaba amul mooy gileema ki fas yu ma leen jox nga gis ñu nekk ku nekk di def lu mu man mun muy daldi soññ jullit ñi ñu ñu joxe ba ñi nga xamante ne way ñàkk ñi sax ñu ngi yi ngir am dara ngir mën a joxe ci effort de guerre loolu nag bi loolu xewee munaafiquuna yi ñoom au lieu ñu joxe waaye ñoom xam nga ne liñ joxe comme alquran waxoon ne wa du yaqbiduuna aydiyahum fépp foo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na nañ leen joxe sànceb yàlla ngi ay wanañ leen joxe ñoom yaqbiduuna aydiyahum dañuy téye seen loxo yi du ñu joxe dara dara dara kon nag ñoom nag foofu comme ko joxewuñ mais xanaa boo joxewul nga war a noppi boobu waaye ñuy xoos di daal di dugg ñi nga xam ne kat ci way nga yàlla yi way sellal ñu noo doon joxe loolu nag la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di wax nii mu ne alladina mu ne naafiq yi boo bëggee xam mooy gaa yi nga xam ne yalmizuuna almutawwi'iina fi sadaq min almu'miniina fi sadaqaat mooy ñi nga xamante ne ñooy ayibal mooy ñi nga xam ne ñooy ayibal almutawwi'in ñi nga xamante ne nii dañuy def di di di naafila di def loo xamante ne génn seen alal uniquement li wajhillaahi tabaaraka wa ta'aala nga xam ne dañuy génn di dépenser seen alal ci yoonu yàlla defuñu ko ngir kenn defuñu ko ngir sàmba defuñu ko ngir demba defuñu ko ngir daa defuñu ko ngir kenn dañ koy def li wajhillaahi ta'aala muy ñi nga xam ne dañuy dañuy <coughs> dañuy coobarawu minal mu'miniina te bokk ci way ngëm yàlla yi fi sadaqaati ci yi nga xam ne moom lañ doon génne keroog di joxe mais na ko noonu même zak mooy saabu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ñàkk ñëwee mën a joxe leen kuy joxe rek naafiq yi dinañ la dugg keroog nag bi gaa yi joxe nag naafiq yi di dugg gaa yi de <coughs> waaw nan lañ leen doon ayibale <coughs> walladina ñoom rek lañ doon joxe mooy ñi nga xam ne dañ doon def seen alal am nañ alal suñu boroom subhanahu wa taala fekk na ñoom mu de fekk na mu defal leen alal ka sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu taala anhu wa ardah comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisa léegi inshaa allahu taala nga xam ne seen alal ju bari yiñ amoon dañoo jël lu bari keroog joxe kon ngir coobarewul mutawwi'in ñu bokk ci mu al mutawwi'ina min al mu'minin ne dañoo ñëw di coobarewu ngir def rek ngir li wajhillahi ta'ala ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na moo moo soxla mu joxe waaye ñoom rek lañ doon ayibal suñu borom ne déedéet walladiina ñuy ayibalit gaa yi nga xamante ne nii laa yajiduuna ñoom trouvé wuñu illaa juhdahum ñoom ay effort yu mag la ñu def mooy ñoom daal dañoo def lu lu lu yu mag ngir joxe la nga xam ne moom la ñu yor mooy ne fexe nañ ba am dara même bu dee newul woon fa ñoom jàppaliwul woon ci ñoom ñu fexe débrouiller ji dóor yi ay kii daal di dem fexe liggéey dara dum taf taf dem defi benn petit boulot daldi ak si jël loolu li lañ ca am ñu téye leen li joxe leen li naafiqi di leen xoosa kaw di leen ñaawal ak mbëlee ak lan di leen wax naa waay gaa yi ñoo soof comme niñ koy gisa léegi buñ paree ci wax li baat yi tekki nii mu ne <clears throat> ñu fa yasxaruuna minhum gaa yu ñëw di joxe mooy ñu leen di saboote di saboote gaa yooyu di leen reetaan suñu borom ne saxirallahu minhum buur yàlla moo leen di reetaan mooy dafa jëflanteeg mooy lan mooy dafa jëflanteeg ñoom jëflanteeg ak kuy reetaan ku leen di reetaan mooy bàyyi leen ñuy saboote di ree nit ñi waaye xamuñ ne buur yàlla leen di reetaan jëflan dina jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku leen di reetaan ndax leen al jazaa'u min jinsil amal lim leen di fay mooy ci li nga xamante ne loolu lañ jëf rek ci loolu la leen suñu boroom subhaanahu wa taala di fay mu ne wala hum tañeel na leen adaabun mbugal alimun ju tara tara tar loolu mooy lan mooy ne loolu gisoon nañ ko ci nettali ghazwatu Tabuk mooy ne keroog comme ni nga xamante ne xadiis bi <coughs> imaamul Buxaari waaye nag noonu al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhi daal dinañuy solo xadiis boo xamante ne nii buy wax ci lii nii waaye tamit ku mel ni ñoom al imaam al imaamu ahmad seen sëriñ waaye naka noonu ñoom imaam daarimi ku nekk ci ñooñu daal dinañuy solo solo xadiis yu mel nii léegi nag buñ ci jëlee yenn naka noonu al imaam al bayhaqi boroom al imaam al bayhaqi fi dalaa'il ci dalaa'ilin nubuwwa imaam al muslim ak imaam imaamul buxaari ak imaam muslim ñu ngi ko soloo ci yoonu Shu'batu min al Hajjaaj al Qushayri an Naysaabuuri an Sulaymaan an Abi Waa'il an Abi Mas'uud radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala moom al imaam Abu Mas'uud radiyallaahu anhu lammaa nazalat aayatu sadaqa kunna natahaamalu ala zuhuurinaa fa jaa'a rajulun fatasaddaqa bi shay'in kathiir fa qaaluu muraa'i wa jaa'a rajulun fatasaddaqa bi saa' fa qaaluu inna allaha laghaniyun an sadaqati haadhaa فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية mu ne moom sayyiduna Abu Mas'ud mu ne bi nga xamante ne ci la aaya bi soon ñu nit ñi ne leen ay wa joxe leen zakat nag jóg lii nii moom la wax waaye naa fi xiit fii bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di waxi nii la woon amaana mooy dañu tombe woon waaye num ci man di demee mooy xew-xew bi am na ci keroog xaswatu Tabuk mu bi nga xamante ne ci la aaya bi wax naan xuz min amwaanihim sadaqa ñuy ñëw di joxe nag suñu zakat yi ñuy yenu ku nekk di def ci sa sa kii di joxe lii wane ne du sa du zakat yi mooy ci ghazwatu Tabuk la woon te moom la sayyiduna Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu ta'ala anhu di wax fii mooy ne ndax li muy wan mooy ne kenn koo xam dafa ñëw di joxe sa loolu xam nga ne loolu du zakat moo tax ñuy wax mooy ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ci ghazwatu Tabuk aaya bi dafa wàcc di soot ñu nit ñi ngir ñu joxe waaye nag naafiq yi daal di nan nañ def ndax ñuy def lu nekk jullit ñi di indi ñii di yenut ci seen seen digg ginnaaw yi ku nekk di fexe li nga am moon di mu ne fa jaa rajulun fa tasaddaqa bi shay'in kathir am benn waaye ñëw daal di saraxe lii saraxe la du zakat daal di ñëw saraxe mbir mu bari joxe lu bari fa qaalu gaa yi ne yi moo kii moom bu mu ñu fontoo xam nañ ay mbiram muy lion la démasqué alalam ju bari ji mu fi indi du dara dul ngistalkat kese la wa jaa rajulun beneen waaye ñëw fa tasaddaqa bi sa'in daal di saraxe benn saa muy muddu bu ñeenti muddu boo leen moom mu daal di saraxe loolu fa qaalu munaafiquuna alkibaar alayhim min allahi maa yastaxiquuna ñu ne inna allaha la ghaniyyun an sadaqati haada xam ngeen ne moos doyawul tus sarax waa ji allahu akbar ñoom ñooy taxaw bara baraasu yàlla di wax naan buur yàlla lii la moom lii la doyeg lii la ñàkk a doyeg allahu akbar wa man azlam ak kenn dàqulatoo min man iftara kadiba koo xamante ne nii day day duural buur yàlla ay wax di ko naral yoo xam ne waxu ko kon imaam <coughs> bu ñëwee nag li nga xamante nii mooy mooy riwaaya yi nga xamante nii na ko noonu waxuñu al imaam ibn jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi daldi wa solo moom it daldi na koy solo comme ni mu nekkee ci tafsiiram bi te imaam ibn Abbaas te loolu gisoon nañu ko mu ne jaa Abdurrahmaan ci moom al imaam wa mawlaana ibn Abbaas alayhi ridwaanul mannaan mu ne moom jaa Abdurrahmaan ibn Awf bi arba'iina awqiyatin min dahabin ilaa rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa jaa'ahu rajulun min al-ansaar bisaa'in min ta'aamin fa qaala ba'du al-munaafiqiin wallahi maa jaa'a Abdurrahmaan bimaa jaa'a illaa riyaa'an wa qaaluu in kaana Allahu wa rasuluhu in kaana Allahu wa rasuluhu la ganiyayni in kaana Allahu wa rasuluhu la ganiyayni an haadha as-saa' wal-'iyaadhu billah ñu ne moom Mawlaana Ibn Abbaas mu ne waaye xadiis bii nii dese woon na dëgër na Ali ibn Abi Talha moo ko jële ci moom tawaxoon nañ la Ali ibn Abi Talha moom li gën a dëgër mooy ne jëlawul directement ci Mawlaana na Abbaas boroom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhim nee nañu ci ñoom Qataada lay jële par intermédiaire de ñoom Qataada ñoom Ataa ñoom Mujaahid waaye loolu dafa laaj ñu daal di koy saxal kon moom Ali ibn Abi Talha mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas kon dañuy xam ne xadiis bi am na benn rupture de toute façon mu kon am mu ibnu awf radiyallahu anhu wa huwa min ahadi al-asharati al-mubashshirin mooy bokk na ci juróom fukki saxaaba yi gën a màgg ci saxaaba yi Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne dafa dikk indi bi arba'iina uqiyatan min dahab indi ci quarante ugiya ci loo xamante ne ci woo ci or la ilaa ilaa rasulillah andil ko yonent bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa jaahu rajulun min al ansaari bi sa'in min ta'am wenn waaye ci lansaari daal di koy indil benn saa boo xam ne ci ci ñam la fa qaala ba'dul munaafiqiin lenn ci naafiqiina wallahi maa jaa abdurrahman bi maa jaa illaa bihi illaa riyaa ñu ne wallahi xoolal moo tax aka ñoo mën a waat comme ni su ñoom du boroom doon wax rek naan yaxlifuuna billah ñoom naafiqi mooy dooñu waat ne billahi ñu ngi waat ci boroom bi subhaanahu wa taala xool leen rek ana ñoo nekk ci xolu nit ñi ñoo yër xolu nit ñi banaan wallahi ñu ngi waat ci yàlla maa jaa indiwul Abdurrahman muy Seydina Abdurrahman ibn Awf bi maa jaa ci li mu indi bihi fii nii alalam ju bari ji mu fi indi moo quarante uggiyaam yi mu fi indi ci woor ci ci ci or du dara bi maa jaa bihi bu ko jàppe uggiyaay Mauritanie de ah non non non uggiya waay ay kii ci wàllu xaalis <laughs> voilà lu lu lu la lu bari la bi maa jaa bihi ñu leen duwul lool illa riyaa kii ngistal rek ko tax a jóg moom Seydina Abdurrahman wa qaalu kantaan ak waa jéndi saa ñu ne moom moo in kaana Allah waaye xam ngeen ne buur yàlla ak ndawam bi doyawuñ tus la xani yeey nii waaye waay waay waay doyawuñ dara waay an hada sa'i waay ci lii saa bi ji indi kii dafa feebar quoi eh, kii day font waaye xoolal nii muy def te waxoon la kooku noonu moo Abu Aqil te loolu rot na ci yenn riwaaye ne abu aqil rahmatullahi alayhi ba nga xam la ko def daal indi li nga xam ne mooy saa ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu jaafar ibn jarir tabari rahmatullahi alayhi solowee mu ne xaddatana ibnu waki' mu ne xaddatana nettali nañu ibnu di doomi waki' xamoo ne qaala xaddatanaa Zayd ibn al-Hubaab mu nekk ñu nettali mooy Zayd ibn al-Hubaab an Muusaa ibn Ubayda mu ne mu jële ci Muusaa ibn Ubayda qaala mu ne xaddatanii nettali nañu Xaalid ibn Yasaar muy Xaalid di doomi Yasaar an ibn Abi Aqiil mu jële ci doomi Abi Aqiil an abiihi mu jële ci baayam di abi aqil annahu qaala moom mu nettali ne damaa dama damaa fanaane doon liggéey benn liggéey boo xam ne damaa dekaar kaasawu keroog ba am ñaari saa dama damaa dégg yonent bi salaatu wassalaam doon digle ci ghazwatu Tabuk naan nañ leen joxe bi nga xamante ne nii ci la def li may def man Abu Aqil fa ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbartuhu ma dikkal indil yonent bi alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne moom laa am daal di koy wax ne ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat man li laa am man abu aqil man lii laa am ñaari saalaam benn saa bi ma téyel ko ngir sama njaboot benn saa bi nag moom laa indi ngir effort de guerre bi ma daal di ciy bokk nee na bi ma ko waxee lool mu ne ma mu ne ma infiruhu fi sadaqa mu ne ko def ko fi ñuy jàll yi nga xamante ne mooy sarax yi fi koy jàll fi effort de guerre bi nee na leena fasaxaral qawmu wa qaalu mu am ñoo xamante ne ñoo ko doon reetaana ko saboote ci munaafiquuna yi waaw ah, ñu koy ñu koy reetaanaka saboote naan moo xoolal ma abu aqil rek billaahi abu aqil moo fumiste waaye xool ko rek laqad ñu naan laqad kaana allahu ghaniyan an sadaqati hadha al miskin waaye xam ngeen ne buur yàlla doyewul dara saraxum miskin bii di abu aqil lii nii de moom mooy li nga xam ne moom lañ doon wax ci gàttal beneen biit keneen <clears throat> mooy al imaam al Bazzaar Abu Bakr al Bazzaar daal dinay solo bu sayyidina Abdurrahman ibn Awf sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu muy càllale boo xam ne bu rafet a rafet ndax moom abu mu dane haddathana moom Abu Bakr ibn al Bazzaar mu ne haddathana Taalut ibn Abbad qaala haddathana Abu Awaana an Amr ibn Abi Salima an abi abiihi an abi hurayrata radiyallahu an umar umar ibn abi salima radiyallahu an abiihi mu jële ci ñoom ci baayam an abi hurayrata mu jële ci sayyidina abu hurayra hafizu sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum annahu qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane tasaddaqu fa inni uridu an abada ba'sa yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane na saraxeleen ndax dama bëgg yónnee benn arme mu ne ne Seydina Abdurrahman daal di ñëw joxe yaa mu ne ñooy man de man quatre quarante mille a ngi non quatre mille a ngi mu ne lii nii <clears throat> lenn li dama ko dama ko def ngir sama borom def ko loo xamante ne nii mooy man quarante laa yor <clears throat> no quatre mille laa yor alfayni aqriduhuma rabbi aqriduha aqriduhuma rabbi mu ne yii nii dama koy dama koy lewal sama borom <clears throat> man dal ladhi moom suñu boroom mi ne man dal ladhi yuqridu allaha qardan hasana ana kan mooy ki nga xamante ne mooy lebal boroom bi subhaanahu wa taala lebal wu rafet mu ne kon nag kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam man Abdurrahman de 4000 laa yor léegi 2000 yaa ngi dama koo daal di koy lebal suñu boroom subhaanahu wa taala wa alfayni nag yeneen deux mille yi ci des ni iyaali ngir sama ngir sama uh, waa kër la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko baarakallahu laka fii ma ne ko yal na buur yàlla daal barkeel ci deux mille yi nga joxe wa baara laka fi wa baaraka laka fii ma amsakt te yal na bi subhaanahu wa taala barkeel la ci li mu ne wa baata rajulun min al ansaar fa asaaba sa'in min tamr mu am benn waaye ci waa lansaar daal di dem ci guddi gi daal di fexe daal décarcasse wu liggéey ba am loo xamante ne nii moom daal tëñëx tëñëxi na liggéey na ba am ñaari saa yoo xam ne ñaari mu ki saa ci tamr ci dandarma mu ñëw ne yawa rasuulallah yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko sa'in min tamr man de lii am mooy ñaari saa kese képp laa mu ne ko ñaari saa képp laa yor min ci tàndarma benn bi nag dama ko lebal sama boroom subhaanahu wa bi ci des nag ni ma def mooy dama ko jël ngir joxe ko daal di koy joxe fii nii ci lii ngay digle yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy ñaanal <coughs> daal di koy ñaanal daal di kontaan ci moom léegi nag bi nga xamante ne noonu la demee nag naafiqi nag daal di mer ne mu ma a'ta alladhi a'tamna awf ñu ne moo yéen bu leen ñu fontoo waay moo fa lamazahul munaafiquun munaafiquuna yi daal di koy ayibal fa qaa wa qaalu ñu ne moo maa a'ta alladhi a'ta ibnu awfin illaa riyaa moo xam ngeen ne ibnu awf mi di abdurrahmaan alalam ju bari ji mu draine ñëw di joxe deux mille moom moo gën a xam ne deux mille moos ni mu baree joxe ko dara lul rek ñu ne ah keroog da Abdurrahman ay way keroog xew-xew ba aka joxe moo joxe lu bari lu joxe la lu bari la joxe moom Abdurrahman <clears throat> Ibn Awf waaye nag mu ne gaa yi kantaa ki ci des moo waa moom kantaa moom defu fi dara ko waa ji defu fi dara. kii moom defu fi dara moom lii mu joxe moom li mu joxe moo borom bi subhaanahu wa taala xam nga ne doyewul dara lii nga xamante ne nii moom la fi joxe lan lay lan la yàllay doye ñaari saa dab saa mu koy indi kii day font moom it daa bëgg rek ku it moom moom leen rek la inna allaha la alam yakunillah ñu ne waqaalu kanta waaju ñàkk ji indi benn saa ñu ne alam yakunillahu wa rasuluhu ghaniyayn an sa'i hada ñuy kokkali woon te naan mais gaay yi gisu ngeen mii xam ngeen ne yàlla ak yeneen tam quand même sallallahu alayhi wa mais lu ñuy doyee ñaar saa saa ñeenti mudd mais kii ki beeb kii kii day font kii moo da koo def rek ngir ñu ne ah keroog sax diw diw de ca xew-xew ba joxe woon na lool rek la bëgg kii nii moo mën a moo kii kii day font ko na jàll nale moom moo waroon a gën mën a téye mbir yi amul dara ci guddi gi la liggéey nii am ñaar rek ñëw indi benn kii day fontu léegi nag mu ne suñu boroom subhaanahu wa taala wàcc aaya bi kon lii moo tax aaya bii noon wàcc mu ne alladina gaa yi nga xam ne mooy naafiqi la gis nga leen ñoo ko wax de mooy ñi nga xamante ne nii yalmizuuna ñoom ñooy aybal almutawwi'ina ñi nga xamante ne ñooy coobare wu di def ci suñu boroom subhaanahu wa taala rek tax minal mu'miniina te bokk ci way ngëm yàlla yi fi sadaqaati ci sarax yi ñu leen digaloon walladiina borom alal yi ku mel ni sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu wa ardaah walladiina gaa yi nga xam ne laa yajiduuna illaa juhdahum dara lu ñu joxe comme ñoom ñi nga xamante ne nii mooy Abu Aqil mi ak ñi nga xamante ne ñooy ñi mel ni ñoom gisoon nañ ne al imaamu ibn Isaaq rahmatullahi alayhi tuddoon na Asim ibn Adi ak ki nga xamante ne ne mbokkam ma tamit ne kenn ci ñoom ñaar la ba ñu joxee gaay tamit dañ leen a rentré naafiq yi daal di leen rentré bu baax ne moo yi xoolal ma xoolal rek mu ne maan la woon mooy bam naan bi nga xamante ne soit maan ibn adiya wala asim ibn adi axaabani al-ajlan gaa yi nag mooy non non non fii nii asim la woon loolu mooy ñi ñi dagg ñi ñi taal masjidu diraar waaw boobu la ne woon maan la wala ki nga xam ne mooy asim waaye asim ibn adi moom it joxe woon na moom Aasim ibn Adi bani min bokkoon ci waa Banul Ajlaan moom dafa bokkoon ñi nga xamante ne nii moom it joxe woon na lu bari ndax moom it moom dafa joxe woon bi maati aw suqin min tamr boo fàttale ko dafa joxe woon li nga xam ne mooy cent wasaq te wasoon nañ la benn wasaq mooy soixante soixante cent ci tàndarma moom nag mu joxe ci cent léegi nag naafiqi fa lama lamazuhuma mook sayyidina Abdurrahman ibn Awf ñu ne ma hada illa riya mool yi ñi nekkul lu dul li nga xamante ne mooy ngistal la tasaddaqa bi juhdihi abu aqil kanta waa ji nga xam ne moom mooy ñi nga xam ne walladina laa yajiduuna illaa juhdahum al imam ibn isaaq rahmatullahi alayhi biduni sanad mu ne kooku mooy aqu abu aqil axu bani unayf al irashi xalifu bani amr ibn auf mu ne moom la woon waaye it gisoon nañu boo fàttale ko ci nettale sayyidina ka'b ibn malik alayhi ridwanul maliki radiyallahu ta'ala anhu wa arda ci xadiis bu gudd boobu nga xam ne mu ngi ci saxiixayn waaye version wal imaamu muslim waaye ci version wal imaamu muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi keroog bi nga xam ne la imaamu Kaab ibn Malik alayhi ridwaanul Malik doon nettali li nga xam ne mooy xew-xewam bi ci ghazwatu Tabuk keroog li tax demul ak yooyu mu ne keroog bi alayhi salaatu wassalaam àggee Tabuk dafa gis benn waay di ñëw mu ne kun Aba Xaysama mu nekk far waa ji ñëw gin ñi di ko xool di ko xool ne wallahi ya rasuulallah innahu la Abu ñu ne a ah, yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa ji ñu seen fële ñu wax la nga ne nekkal abu xaysama ñu ngi waat ne abu xaysama la de yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi daldi ne daldi <clears throat> moom sayyidina Kaab mu ne ki nga xam ne moo joxe woon saa falamazahul munaafiquun sayyidina Kaab ibn Maalik alayhi ridwanullahi mu ne kooku abu xaysama bokk na ci ñi nga xamante ni nii moom ko nit la koo xam ne dafa joxe woon saab yi ñuy waajal xareb Tabuk lama fa lamazahumu daal di koy ayibal daal di koy rentré almunafiquna naafiq yu bon yi kon ñooñu ñoom daal ñoom ñépp la suñu boroom subhaanahu wa taala di wax fii mooy gis nga jikkoy naafiq yi joxewuñ ñoom bi yaqbiduuna aydiyahum buñ nee def leen ci chantier bi yàlla ñu téye seen loxo waaye képp kuy joxe ñu daal di lay rentrer daal di lay dugg ut luñ lay ayibal naan diw moom xam nga ne lii mu joxe moom moom moom moo ko gënoon yelloo gis nga moom mu ngi nii njabootam a ngi sonn mu ñëw naan day joxe kii dafa fumisterie lii fumisterie rek la loolu mooy ko amul ku am nag bu joxee ñu ne waa ji day ngis sër mooy boo seetloo naafiq yi ñoom bëgguñu kenn def lu baax ndax ko mais bu dee ne ñooñu kay ci ñi am bu buñ joxee ñu ne dañuy ngistal ñi ñàkk bu ñu joxee ñu ne moo ko gën a soxla moom moom boppam la ko waroon a bàyyee xam na ne moos lii mu def moom boppam la ko ginoon a ñoom moom la ginoon a soxla mooy ne kenn du mucc ci wax waxi naafiq moo tax yow daal ni ngay def mooy tulal ci waxu munaafiqun al kibaar ndax boo leen di déglu dooma sa def lu baax de toute façon ku def ñu wax ku deful ñu daal li lay wax takat naafiq yi li ci yéeme mooy ku am defoo wala koo xam ne deful xam nga gaay nan lañ lañuy wax ñoom liñ lay wax ñoom naafiq yi mooy dañu naan la mooy dañu naan la moo affaire bi affaire bi benn mbir la moom naafiq yi liñ lay wax dafa clair ñoom dañ naan la moo affaire bi daal xaar leen gaa yi gis ngeen lenn mbir moo am mooy ne moo yéeyée diw de joxewul aka nay te pourtant am na de buur yàlla jox na ko waaye joxewul dara ku joxe boo dee borom alal nga mu ne waa ji day ngistal bu dee amoo dara ñu ne moom xam nga ne lii muy joxe moom la gina moom moo ko gina yelloo kon loolu lañ doon wax nag suñu boroom subhanahu wa taala ne nag gis nga gaa yi di naafiq yi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfir allahu lahum dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al qawma faasiqiin ñu ne ne sax ñu boroom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom nag comme que nii lañ mel istaghfir lahum ñaanal leen jéggal ñoom naafiqi aw la tastaghfir lahum wala yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga bañ leen a ñaala yëgg ñaanal njéggal moo ci yem de mooy ne affaire bi ñii nii ñoo yem de gis nga naafiq yi nga ñaanal leen njéggal wala nga ñàkk leen a ñaanal njéggal benn kepp la in tastaghfir lahum boo leen ñaanaloon njéggal sab'ina marra soixante-dix fois falan yaghfira allahu lahum boroom bi subhaanahu wa du leen du leen mais dara la leen dul jéggal de daalika li tax nag loolu mooy ñoom bi annahum ndax dañoo nekk kafaru dañoo nekk ñoo xam ne dañoo weddi billaahi ci boroom bi subhaanahu wa taala wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu tabur yàlla laa yahdi du gindi al qawma nit ña nga xam ne al faasiqiina ñooy kàccoor yi ñooy ñi génn génn ci lislaam ñooñu kàccoor yu mag yooyu suñu borom nee na man duma leen ji duma leen gindi de xam nga lii nii yonent bi alayhi wassalaam lii la ko suñu borom subhaanahu wa ta'ala wax dinañ gën ñëw nag ci aaya yii bu ñëwee ci aaya yi wax ci faatu ki nga xam ne mooy naafiq bu mag bi di Abdallah ba Ubay ibn Salul dinañ ko gis ci aaya yi waaye loolu foog naa ci jataay bii weesu waxoon nañu ne loolu duñ ci dugg ci duñ ci yaatal bu baax ndax bu ñu paree ci li nga xam ne mooy ci ci tafsiiru su saaru saar bii nii ba dugg ci ni xew-xew yi nga xam ne moo des ci l'an neuf muy l'an neuf du gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci juróom-ñeenteelu at mi ci xew-xew yi nga xam ne ñoo des ñu tudd leen dinañ ci tudd xew-xew faatu ki nga xam ne mooy almunaafiqul kabiir di naafiq bu mag bi di rasul munaafiqiin nekk la tête des des hypocrites te mooy Abdallah ibn ibn Salul boobu bu ñuy ñëw dinañ gën a yaatal inshaa allahu taala ci foofu aaya bii jàpp ko bu baax dinañu ko soxla bu boobaa mooy aaya 80 suñu boroom na istaghfir lahum ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaanal leen jéggal ñoom naafiq yi aw laa tastaghfir lahum wala sax nga ñàkk leen ñaanal jéggal ñoom naafiq yi waaw lépp ci yam in tastaghfir lahum gis nga boo leen ñaanaloon jéggal sab'ina marra soixante-dix fois boo leen ñëwoon di leen ñaanal jéggal allahumma ighfir lahum allahumma ighfir lahum allahumma ighfir lahum boo ma ko ñaanoon soixante-dix fois yi duma la ko may de gaa dara laa leen dul jéggal de falan yaghfir allahu lahum buur yàlla dara la leen dul jéggal de gaa yi nii hmm. mu ne buur yàlla dara la leen dul jéggal ñoom kon buur yàlla nee na man nii nu ñu man di defit duma leen jéggal kon ñoom naafiq yi nii kon nag affaire baa ngoongu nag mu ne kon suñu boroom subhaanahu wa taala mu fa lan yaghfir allahu lahum boroom bi subhaanahu wa taala nee na duma leen jéggal dara daalika boo gisee nag lii mooy bi annahum ndax ñoom kafaru billahi dañoo weddi boroom bi suñu boroom subhaanahu wa taala wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag dafee newul moom neewu fi laa yahdi moom du ginde alqawma nit ñi nga xam ne alfaasiqiina mooy ñi nga xamante ne ay kàccoor lañu léegi nag suñu boroom daal di continuer bu ne fariha almuxallafuuna bi maqadihim xilaafa rasulillah wa karihu an yujaahiduu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qaaluu laa tanfiruu fi lxar qul naaru jahannama ashaddu xarran law kaanuu yafqahuun suñu boroom subhaanahu wa taala ba léegi muy ñëw ci mbiru naafiq yi ak li nga xam ne def nañ ko keroog ci ghazwatu Tabuuk mu ne mu ne farihal muxallafuun gis nga gaay yi nga xamante ne nii jotuñu woon a dem Tabuuk dañoo kontaanoon fariha kontaan na al munaafiquuna lan la wax lan moo tax ñu kontaan bi maqaadihim ba nga génnee dem Tabuuk wooy akañoo bég seen xol yee ngi moora woon wanagu wanagu mbott ndax tooy ndax kontaan ci le fait que ñu toog fii génn ñaan ak yow ñu daal di bëgg lool nekk vraiment booy ne nag ci la ñu ñu mel ni ñoo xam ne dañ leen a tekkoon dañ leen a takkoon tenki leen mu ngi mel ni ñoo xam ne dañ leen a woon daal di dindi seen seen nëyiñ leen tekke woon corde yi leen takk woon mu ngi mel ni dañ leen a libéré bi nga génnee ci dëkk bi dem di xare ji ñu kontaan lool ñoom al muxallafuun ñoom naafiq yi nga xam ne dañoo resté woon ci dëkk bi demuñ Tabuk bi maqadihim kontaan ci seen toog fii dëju gi ñu dëju fii demuñu xilaafa rasulillah bàyyi mooy ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa karihoo an yujaahidu ñu bañ xare ak kan bay aj dak yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye même buñ demul ñu xare bi amwaalihim ñu bañ bi ngay laajte naan mobilisation général pour effort de guerre bi gis nga leen joxewuñ dara ndax dañoo bañ a def seen alal ci yoonu suñu boroom subhaanahu wa taala wa ak seen ni seen bakkan yi lool moo tax li ëpp ci ñoom rawatina saadaatul munaafiqiin ñoom demuñu de ñooye nag am na la yenn ci seen brigadistes yi ñoo xamante ne nii ñoom fexe nañu dem ba ñoo defoon comme ni nga xam ne moom lañ tuddoon ci jotaay bee weesu wa hammu bimaa lam yanaalu mooy li nga xam ne ñu bëgg lañu mooy wa hammu <coughs> ñu daal di sopp maalam yanaalu bi maalam yanaalu loo xamante ne nii suñu boroom di def ñu jote ko de mooy mooy faatoon yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ca Aqaba mooy loolu mooy am na ay brebis galeuses ci naafiq yi nga xam ne jotoon nañoo dem waaye seen kilifa yi daa fenn lañ demul ndax lan mu ne wa karihoo ndax ñoom mooy dañoo bañoon an an <coughs> an yujaahiduñu jihaad fii bi amwaalihim ci seen alal wa anfusihim ak seen bakkan yi fii sabilillahi ci yoonu yàlla wa qaalu ñu naan ñuy wax jullit ñi nga xam ne ñoom ñooy dem kat ak di waxante seen biir ñoom naafiq yi keroog bi ngay woote ba ngay génn naan mobiliser leen ngir ñu dem Tabuk li ghazwir ruumi ngir xarejeeg l'empire byzantin ngir xarejeeg César ñu naan lan lañ doon wax la tanfiru ay waay bu leen fan ngeen jëm yéen fan ngeen jëm bu leen génn di dem fil harri ci tàngoor wi xanaa gisu ngeen canicule bi yéen tàngoor wu tol nii mbooyu gu tol nii ana fan ngeen jëm waaye yéen toog leen fii fan ngeen jëm lan moo tax ngeen di génn nii bu leen génn di dem ci jihaad xul ndax sàngoor ci tàngoor wii xanaa sax bu seet doon ñu ne waaw waaye tàngoor wii nag ngeen ci génn di dem foo xam ne distance yi nga xam ne moom ngeen war a xotti de ba'udat alayhimu shaqqa la suñu boroom waxoon ne gaa yi gis nga bo dara du ñu dem parce que distance bee sori waaye tamit parce que romain la nee nañu romain yi dañuy ragal ñu dóom leen kon nag woo ñun newuñu fi di xare a ah. yoo xanaa dañoo dof xare fan ñun dinañu fi nekk di jaay suñu bakkanti ci yoo xamante ne nii waxi caaxaan la yii mooy lan ñu naan dañuy xareel borom bi subhaanahu wa taala buur yàlla moo subhaanahu wa taala bu bëggee ab xare moos bu bëggee gañe yéefér yi ñoo soxla xam nga ne soxla wu ñu nit nit ñi lu ko teree yónni malaaka rek ma yuuxu gaa faatu moo yow mooy buur yàlla soxla wu ñu kon ñii lii ñuy wax amul benn njariñ wa qaalu ñu naan laa tanfiroo bu leen génn fel xarri ci linga xam ne mooy tàngoor wii de fu ngeen jëm ci tàngoor wii suñu borom ne xul wax leen xul waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen jahannama safaraaw jahannama ashaddu harra moo gën tar tàngoor law kaanu yafqahun bu doon ne xamoon ngeen mu ne nag ko na ñu nekk nag di saboote ñi nga xam ne ñooy ñi ma gëm kon nag fal yadhaku nañu reetaan qalilan lu néew waaye bàyyi leen ñu reetaan lu néew wal yabku waaye na leen leer ne dinañ jooy kasiiran lu bari bàyyi leen nag ñuy reetaan lu néew waaye dinañu jooy lu bari am mu nekk ak pay bimaa ci li nga xamante ne kaanu nekkoon nañ ko ñoom naafiqi yaksibuuna doon ko fàggu kon nag suñu boroom subhaanahu wa taala loolu la wax al imaamu ibn ishaaq rahmatullahi alayhi nee na lii ko doon wax de <coughs> moom mooy bi mu naan wa qaala qawmun min almunaafiqiina ba'duhum li ba'd mu ne leen mu ne naafiqii nag di waxante leen li la waxante leen leen ci ñoom naan laa tanfiroo fil xar bu leen génn ci tàngoor bi fan ngeen jëm ci tàngoor be canicule bi xanaa yéen seen bopp neexul tàngoor wi na ngeen ciy demee ba Sham di xare gaa yoo xam ne armée professionnelle la mais xam ngeen ne romains yi ku leen xamul dégg nga leen Rome yéen da ngeen a feebar laa yaakaar ak tàngoor wii xanaa sax ngeen dalal seen seen bopp yi zahadatan fil jihad ngir dàq nit ñi daal di leen sorel li nga xam ne mooy a wa shakkan fil haqq waaye di sikki sàkk ci dëgg gi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam indi ndax gëmuñ ne lii nii moo dara la wa il jaafan waaye dañ koo def ngir ngir tiitloo dugaluk rëngi-rëngee bi rasulillahi ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag fa anzala allahu tabaraka wa taala fihim suñu boroom subhaanahu wa taala <coughs> daldi wàcce ci ñoom li nga xamante ne mooy aaya yi ne leen wa qaalu gaaya boo yëgul yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam yëgal ne naafiqi ñu ngi naan laa tanfiru fil har bu leen génn di dem ci tàngoor wi qul nee leen naaru jahannama safaraaw jahannama ashaddu moo gën a tar harran li nga xam ne mooy tàngoor law kaanu dem nekkoon ngeen yafqahuuna nekk ñoo xam ne ñu dégg fiq ngeen ñuy dégg sew sew lañu ñoo xam ne seenu dégg-dégg daal dinay sew lool ngeen doon wax mooy gaa yi lool lañu doon wax de ñoom loolu la loolu lañ doon wax waaye suñu boroom ne fal yadhaku ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam non bu leen bul sonn ci gaa yi bàyyi leen foofu rek fal yadhaku nañu reetaan fa yi leen ñu saboote nañuy reetaan xaniila lii mooy neexal seen ñu nekk seen biir di wax lii xaa moo tax mu ne qawmun qawmun min almunaa wa qaala qawmun min almunaafiqiina ba'duhum li ba'd leen li di la wax ñeneen ñi mooy kon ñoom nii lañ fi nekk bàyyi leen ñuy reetaan fal yadhakuuna ñu reetaan qaliilan waaye nag bu ñu ko baril de parce que nañu ko néewal ndax dina leen na leen leer ne wal yabku waar wan naa ne dinañu jooy kasiiran lu baree bari jazaan lool nag mooy ne gis nga seen ree yi ndax aljazaa'u min jinsil amal aljazaa'u amal ndax li nga xamante ne mooy niñ leen di fay rek mooy façon bi nga xam ne moom la ñu liggéey moo tax comme que dañ doon reetaan mooy comme la mu waxoon te suuratul mutaffifiin mu ne fal yawma alladina aamanu min alkuffaari yadhakuun ala al araa'iki yanzuruun hal thuwiba al-kuffaaru maa kaanuu yaf'aluun mu ne fal yawma alladhiina kafaruu minal fal yawma alladhiina aamanuu tey jii yawmal qiyaama fal yawma tey alladhiina kafaruu ñu fal fal fal yawma alladhiina aamanuu gaa yi gëm yàlla ay dañuy reetaan yadhakuuna dañuy reetaan nan la ñuy reetaan ñan la ñuy reetaan mooy yéefar yi leen doon reetaan doon leen saboote ci àddina buñ leen rombee ñu naan xoolal gaa yi ak ñoo demo de nag fii mu ne seen tuba yu cëkk yi daa mel ni seen kër yi dafa taa wala ñu naan xool leen rek tàngoor bi mais ces femmes là dañoo feebaran ah. canicule bii nga xam ne 38 degré da nga xam ne sawaay foo loo dox toog ñàkk ñàkk toog ñàkk ñu nekk fi di muuru mais gars yi ñoo feebar xaw ma kan moo leen digal cette religion mais vraiment lor na leen nekk ñu gisuñu seen afiya dara waay waay yi vraiment on a pitié picce waaye picce ci gaa yi xoolal gaa yi rek ak seen bolok yi ñuy sol mais ñi ñoo démodé xoolal ñee moom ñi ci ginatee feebar xoolal gaa yi seen kaala yi ñuy tooñ nit ñi naan seen tuba yu cëkk yi seen kër yi daa taa suñu boroom ne baax na wax leen lu leen neex waaye fal yawmal ladina bés bu ngeen ñëwee yawmal qiyaamati naan gars yi mooy façon gars yi rek ay obscurantistes lañu mais gars yi des gens moyenâgeux ñoom ils ne vivent pas dans le vingt-et-unième siècle yëguñ ne mbir yi newatuñu moyen âge ñu ne fii ñii ñii vraiment il me rappelle il me rappelle l'histoire des anciens ñoom Hérodote ñooñu la may fàttali la mu doon décrire gars yi di ñaawalaate di wax suñu borom ne ñaawal leen rek fal yawma alladhina amanu min al kuffar yadhakun tey de ñi nga xamante ne ñoo gëm yàlla ñoom ñooy reetaan di saboote ñi nga xam ne ñooy yéefér yi ndax lan bu keroog yawmal qiyaam suñu boroom subhaanahu wa ta'aala da leen di teg fii alal naan dugal leen ca ajjana yu kawe yaa kawe ñu nekk ca seen biir kaw fii alal araa'ik ca seen kaw lal ya nga xam ne lalu wurusu ngalam moo dàq wurusu ngalam ak woor ca la ñuy ne suñu boroom di leen wan nag ña leen doon te ci àddina naan leen seen sikki mii mel nii mbombu waaye yéen xool leen gaa yi nii nga xamante ne nii dara ñu ngi nii xoola dañoo sujóot ba seen jëy yàqu gaa yi dañoo feebar quoi regardez-moi ñoom muy mais gars yi suñu borom ne nag yawmal qiyaam damay dugal gars yi aljana ñañu doon reetaan ne leen est ce que kaay leen ma wan leen gars leen doon ree ñoom fu ñu ne ñu ubbil leen ñu xool leen biir safara ñuy tëmb jaan yi di leen matt ak xaj yeeg lu ne di leen matt foofu la ñu nekk ci mbugal mu tar gars di leen xool di leen ree suñu borom nag lool la wax ne fal yawmal ladina amanu minal kuffaari yadhakun tey ñi nga xamante ne ñoo gëm tey la ñuy ñaawal ñi nga xam ne ñooy yéeféri alal araiki xam nga ne boo sañ doon reetaane wute na nekk lalu àjjana di reetaan ku nekk safara loolu moo gën a tedd nga nekk fii sa néeg nekk sa fu nooy tiim gaa yi di leen reetaan naan xool leen rek gaa il se croit des des des kaba mais ñoom du ñu tus xanaa xamuñ ne ñoom ñii waaye yow nañ topp na lee mooy nag yow foofu waaw mu ngi noon xoolal ñaari muqaam yi ban moo gën ñaari taxawaay yi ban moo gën alal araa'iki yanzurun ñu nekk ca seen kawlal ya di leen xool di leen reetaan hal suñu borom ni est-ce que huwi wal kuffar est-ce que yéefér yi ñoom moom mooy fayuñ leen rek génn wuñ leen defal leen li nga xamante ne nii fayewuñ leen maakaanu yafaaluun la nga xamante ne moom lañ doon jëf te Allah te àddina doon ñaawal sama sparandooy loolu mooy al jazaa'u min jinsil amal mooy liñ lay faye daal mooy façon ba nga jëfe woon moo tax suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu ne fiit mu ne lool de mu ne gaa yi bàyyi leen rek ko yadhaku qaliila mën nañoo reetaan tuuti de wal yabku te dinañu jooy kasiira te nañu jooy kasiira lu bari mooy dinañu jooy lu bari ëllëg de jazaa am mu nekk pay bi ma kaanu yaksibuun ci li nga xamante ne moom lañ doon fàggu ñoom ñoo ñële léegi nag suñu boroom subhaanahu wa mu wax yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ko fa in raja'aka allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuuka lil xuruj faqul lan taxrujuu ma'iya abadan wa lan tuqaatiluu ma'iya aduwwan innakum raditum bil qu'uudi awwala marratin faq'uduu ma'al xaalifiin suñu subhaanahu wa taala nag ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme que gaay fa in rajaaka ila taifatin minhum bu la suñu boroom nag subhaanahu wa taala delloowee ci sa xare bii muy gazwatu tabuuk boo fa jógee ba dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam nga dellu ci ni nga xamante ne mooy naafiqi boo delloo madinatul munawwara wala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu am am mbooloo ci ñoom naafiq yi naan la waa ah waa bu ëllëgee ñu naan la bi nga war a génnaat beneen xare wala beneenub kii jëli am màng ak yooyu de toute façon du nekk xare ndax naafiq yi mooy lañ gisoon ca aaya yi njëkk yi moom bu doon ab xare la du ñu dem law kaana qarab euh, safaran qariba wa wa law kaana law kaana safaran qariba mu ne mooy bi nga xamante ne nii ci la doon wax ne gaay duñu dem nan la ko waxe woon sax mu ne lawkaan mu ne gaay bu ne woon foo xamante ni lu jege la waaw mu ne law kaana aradan qariba wa safaran qaasidan la taba'uk walakin ba'udat alayhim ash-shuqqa mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne t'en fais pas gis nga gaa yi law kaana aradan qariba bu doon ne objectif bu jege la muy màngum àddina mu ñuy jële mat ay bagage yu ñuy jëli rek dem jëli bu boobaa dinañu walla safaran qasida muy <coughs> muy nekk loo xamante ne voyage boo xam ne sorowul te lañ fay jële mooy butin de ger konoonte kon dinañ génn ak yow waaye li tax mënuñoo génn ak yow mooy ba'udat alayhim ash-shaqqa mbir mi moo sori ci ñoom mooy nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko boo delloo fa in rajaaka allahu ila ta'ifatin minhum bo la suñu boroom subhaanahu wa taala delloowee ca mbooloo moomale ca ñoom muy naafiq yu mag yi boo la delloowee Medina nga nga dellu ci xare bii saalima ayow alayhi salaatu wassalaam fasta'danuuka ñoom naafiq yi nga xam ne ñëwuñu woon doon joxe seen foongaant yi ñëw naan la ay waaye jox ñu ndigal lil xuruuji cette yi ngir ñu génn ànd ak yow faqul wax leen lan taxru taxruju ma'iya yéen du ngeen génn ànd ak man abadan ba faw yéen kay toog leen rek walan tuqaatilu ma'iya waa du ngeen xare man ànd ak man mukk may xare sama noon ngeen di ànd ak man mukk mukk mukk toog leen innakum ndax yéen raditum da ngeen a gënamoon bil qu'udi ca dëju toogoon Medina du ba may dem Tabuk du lool ngeen gërëmoon ba moo taxoon demu ngeen yéen da ngeen gërëmoon toog awwala marratin ca lu jiitu woon kon nag faqudu de dëju leen maal xaalifiina ànd ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñëwuñu rek ànd leen ak ñooñ rek mooy ànd leen ak ñi nga xam ne góor yi ñëwul woon des leen faraj yéen ngeen yéen Medina kom ni ngeen fa yàggee des comme ni ngeen fa dese woon ci jamono ji weesu moo tax gis nga loolu lañ doon wax du si suuratul fatxi lool lay suñu boroom subhaanahu wa taala doon wax ne sa yaquulu almuxallafuuna ida ntalaqtum ila maganima litaxuduuha daruunaa nattabi'kum yuriiduuna an yubaddalu an yubaddiluu kalaama allah qul lan tattabi'uunaa kadalikum qaala allahu min qabl fa sa yaquuluuna naafiq yi ñoo feebar bal tahsuduuna naa mooy ne ñoom suñu boroom subhaanahu wa ta'ala xam nga loolu lay wax ci suuratul fath mu ne gaa yi gis nga dañuy wax nii rek même boo waroon a dem beneenu beneenu xare it a ah, xanaa mu nekk xare boo xamante ne nii ñoom almunaafiquun alkibaar mu nekk loo xam ne ngir dem jëli ay màng la waaye foo leen masa woowe ci wàllu xare du ñu dem moo tax mu ne xam nga waxaloon nan foofa ca suuratul fath mu ne sa yaquulu laka almuxallafuuna min al-a'raab shaghalatnaa amwaalunaa wa ahluunaa fastaghfir lanaa yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi quluubihim fa qul man yamliku lakum min allahi shay'an in araada bikum darran aw araada bikum naf'an bal kaana allahu bimaa ta'maluuna xabiira suñu boroom ne woon subhaanahu wa ta'aala sa yaquulu dees xëlséef na laa wax almuxallafuuna gaa yi nga xam ne boo génnee bi ngay dem fatxu Makka xam nga lool fatxu Makka la woon ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa mobiliser woon ñi nga xam ne mooy ñi nekk ci autour de Médine ngir ñu ñëw ak ñoom ñëm nga dégg ñeen ñi ci kaw kaw yi ak naafiqi naan moo ñun daal du ñu dem naan a oh c'est que yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun dañoo am ay ngànt quoi te nga ñoo bàyyi ñu toog rek jéggal ñu rek ñu bañ a dem ndax suñu alal yeeg suñu njaboot yi la nga xam ne moom la munaafiqu yi waxoon ca xaswatul ahzaab bañ naan inna buyuutanaa awra suñu kër yi dafa vulnérable suñu borom ne waxuñu dëgg de wa maa hiya bi awra seen kër yi vulnérable waaye ñoom liñ bëgg mooy illaa firaara lu dul ñàlli lañ bëgg daw bañ a fekke xare bi mu ne gis nga gaa yi mooy gis nga niñ lay joxe ngànt nii nag boo ñëwoon nag ngir dem nag cette fois si foo xamante ne ngir jëli am màng la dem jëli butin de guerre foo xam ne nee nañu am na ñu ma yónni kat ñu dem géefér ya daw nañ leen dem jëli màng mi comme yu mel noonu mu ne bu boobaa sa yaquulu dees nañ la wax almuxallafuuna xel seef na naa wax gaay ne woon dem kat ba ngay waxoon ne nañ leen jóg xare ji wala nañ leen dem ñu bañoon ne idan talaqtum ilaa maghanima ñoom kat dinañ la wax ne la bu ngeen di dem ah yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ca xare ba mooy ba nga xam ne nag affaire bi il fallait croiser le fer nag boobu ñun dañoo amoon ngant waaye nag s'il fa s'il faut ramasser les pépis ak butin yeeg yooyu ah bu boobaa nag moom bàyyi ñu ñëw moo tax mu ne loolu xel seen na wax almuxallafuuna gaa yi nga xam ne dañoo wuute woon ñëwuñu idan talaqtum bu ngeen demee ilaa maghanima ci ay butin li taxuduha ngir jëli ko ay màng waaye zaruna baleen ñu yéen jullit ñi nattabi'ukum ñu ànd ak yéen mais lii ñoom waroon nañ ko a wax waaye naafiq fan na ameeg li nga xam ne mooy kersa amul kersa de mooy waroon nañu am ay wax lii waaye naafiq du am kersa moom day rus tërus moom moom jikko joo xam ne baaxut mooy moom nag kersa la dul am mais waroon naa am kersaay li nga xamante ne nii mooy bañ a wax lii ndax wax dëgg yàlla biñ ne demuñu bu desee nag li nga xam ne jëlim màng nan lañ mën a ñëwee naan zaruna baleen ñu waaye na tabi'ukum ñu ànd ak yéen suñu boroom ne mukk duñu ànd ak yéen de yuriduna li ñu bëgg mooyen yu baddilu ñu change li nga xam ne kalaam Allah mooy li nga xamante ne nii moom la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daal di daal daal daal di dogaloon ne yéen màng mi pour yéen la mais pour naafiq yi bokkuñ ci da ñu ci am dara mooy ne loolu la surtout fële mooy ci waa Hudaybiya doon wax ne ñoom ñoo waroon a am màngum Xaybar mi naafiq yi naan nag bàyyi leen ñu ñu jëli màng mi yoon bàyyi leen waaye ñu ànd ci suñu boroom ne mukk qul waxal lan tattabi'una yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee leen ne du ngeen ma topp de léegi léegi la. du ngeen ñu topp mukk kadalikum qaala allahu min qabl lu mel nii la leen suñu boroom subhaanahu wa taala waxoon ci lu jiitu waxoon nañu seeni mbir ne leen yéen nii ngeen mel bu ñuy dem di xare ji du ngeen ñëw waaye bu ñuy jëli màng ngeen na ngeen ñëw ba léegi nag ñuy répliquer naan fa sa yaqooloon suñu boroom neef na dinañ xël seef leen na tontu ne leen balli fi am yéen jullit ñi yéen suñu mbokk yi xanaa yëgu ngeen ne ñu nit ay jullit lañu ñun dañuy ñëw ci jàkka yi yàgg nañoo fekke ay lii lan moo tax tey ngeen bëgguñoo ñoo xañ lii ndax keroog rek ngànt gi ñu am te ngànt lañ amoon tey amul ngànt ngeen di jëli butin yi du ngeen ñu bàyyi ñu ñëw ngeen bañ ñu ñëw fa sayaquluna dees nañ leen tontu ne leen li am ba des tax su doona naa yéen da ngeen ñoo iñaanee tax màng mi ngeen ñuy jële ñi ngeen di jële ngeen bañ ñu am ci rek a tax ngeen naan du ngeen ñu topp <laughs> bal kaanu suñu borom ne ne ñii dañoo feebar bal li am ba des mooy kaanu ñoom dañoo nekkoon naafiq yi laa yafqahuuna du ñu fiq te amuñu dégg-dégg bu sew illaa qalila lu dul néew mooy amuñu ci tuus mooy ñi mooy mooy ñi ci tane ci ñoom sax après dañuy tuub mais daanaka kurul kurul ñi ci génnaat mooy ñoom ngeen amuñu dégg-dégg moo tax suñu borom ne gaa yaa de ñoom fii ci ghazwatu Tabuk fu borom bi delloo waatee ba nga dem ci ñoom fekk leen Medina boo fa naratee génn fasta'dhanu ko ñu lay ñaan digal lil xuruuj ngir génn faqul wax leen lan taxruju ma'i abada ma'i abada du ngeen génn man ba faw dem neen ngeen toogi walan tuqaatilu ta du ngeen xare ma'i ànd ak man aduwaa benn noon ma xare benn noon di ànd ak yéen innakum ndax yéen munaafiquun yi raditum da ngeen a gërëmoon bil qu'udi ci dëju awwala marratin ca jëkk ca ca njaal benn ba ca première fois ba kon nag comme que bu njëkk ba da ngeen ne woon du ngeen dem dañuy dem bu metti da ngeen woon dañuy du ngeen dem mais bu ñuy dem di yëlu lu neexit faqu doo waaye waaye daju leen maal xaalifiina ànd ak ñi nga xamante ne demuñu woon rek kon insha allahu taala tey dañuy yem noonu muy aaya 83 muy aaya bi nga xamante ne nii mooy aaya 83 ci xa ci eh, <clears throat> jataay bii li ñëw inshaa allahu taala ñu war a gis li nga xam ne mooy aaya 84 bi te moom la suñu boroom subhanahu wa taala di wax wala tusalli ala ahadin minhum maata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaruu billahi wa rasulihi wa maatuu wa hum faasiqun fii mooy wax faatu ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Ubay ibn Salul rasul munafiqin alayhim min allahi maa yastahiqun loolu la suñu boroom subhanahu wa taala di wax fii wax nañ la nag inshaa allahu taala duñu dugg nag ci li nga xam ne mooy détails yi ndax loolu am na wàllam am na bërëbam boo xam ne bu ñu paree ci ghazwatu Tabuk bi complètement inshaa allahu taala ci xew-xew yi xew ci année neuf bi mooy aaya bii noonu boobu la wàcc mooy juste moom moom dafa wàcc après xew-xew bi après loolu lépp bi nga xam ne ci la rasul munafiqin Abdullah ibn Ubay ibn Salul génne àddina loolu lay wax kon foofu la ñuy jël ci aaya 84 bi